في الكنوز العشر في الكنز الثاني وفصل التجلي والتعدد والتبدل والتمثل والتشكل والحلول والاتحاد وقد رأينا من له قوة التمثل من البشر يظهر في البشر في صورة بشر آخر غير صورته فيظهر زيد في صورة عمر إلى آخره kon ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ci al kunuz al ashara ci alkanzu saani ci euh, buntu bi nga xam ne mooy wax ci wàllu at-tajalli at-ta'addud wa ta'addud wa tabaddul wa tamas wa tashakkul ak euh, yeneen yi ci des euh, ci beneen suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci ba woon ci ne Seydina Jibril alayhi salaatu ak yeneen i alayhi salaatu wassalaam dañ doon feeñoo maanaam di feeñu waaye di yor jëmmi eh, eh, jëmmi doomu aadama eh, léeg-léeg ñu ñëw mu ñëw ci jëmmi Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu am na ci ñoo xamante ne léeg-léeg di feeñu waaye ñoom duñu xam maanaam duñu gis jëmm ji maanaam xam jëmmi ji ki ñuy gis kan tamit ne Eh, Seydina Jibril alayhi salaam ñëw na ci saxaaba yi radiyallahu anhum ci jëmmi benn def ci maanaam benn nit koo xam ne ñoom xamuñu ko mooy xadis bu siiw boobu tudd xadisu eh, Jibril alayhi salaam nga xam ne dafa ñëw eh, di laajte lan mooy al islam lan mooy iman ak lan mooy ihsan mooy xadis bu siw boobu ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ci yooyu yëpp bi mu demee ñu ne mu ne leen eh, in eh, mu ne leen nañ dem xooli ji ko bi ñu demee gisuñu ko mu daal di leen innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinu di di di yuallimukum diinakum maanaam moom Seydina Jibril alayhi salaam dafa ñëwoon ngir xamal leen seen diine eh, ba ñu gisoon ne kon am na benn gis-gis gu sew bu nekk ci mbir moomu mooy gis nañ ne Seydina Jibril alayhi salaam dafa feeñ ci melok maanaam ci meloog ci jëm gu ñu mën a làmb ko daj mu feeñee ci jëmmu benn waay joo xamante ne gu ñu xam la comme ni muy feeñee ci meloog Seydina Dexeeta Kalbi radiyallahu anhu waaye ci beneen jamono léeg mu feeñee ci jeneen melo woo xamante ne xamuñu ko te yegsiwul ci ñun ne maanaam ne moom dafa feeñe ci alamul xayb bi ci kenn ci malaaka yi maanaam sayyidina Jibril alayhi salaam bu soppeekuwul nekk ci benn jëmm ci jëmm keneen ci malaaka kon sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam euh, moom du feeñ ci biir malaaka ak ci aalamul ghaybi mooy addunay kumpa gi ci jëmmu masalan sayyidina Mika'il wala sayyidina Israfil alayhi salaam loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne comme ni mu ko waxee ci sourate Safaat ay 164 mu ne wa ma minna illa lahu maqaamun ma'luum amul kenn ci ñun lu am na maanaam maqaama benn place boo xam ne bu ñu xam la ci suñ jotaay bi weesu nag taxawoon nañ tuuti ci wàllu wax googu wax jooju di xamle ne euh, malaayika yi foofu lañ wuutee ak doomu aadama yi te malaaka ak doomu aadama foofu dañ cee wuute wuute gu gu gu feeñ gu leer lan mooy ne malaaka moom benn maqaama la am amul ay xaal yoo xamante ne xaal yu wuute la moom benn maqaama rek la am naam am na ay malaaka yoo xamante ne masalan euh, comme euh, ñoo xamante ne mooy ñi nekk ci asamaan bu njëkk bi parce que ñooñu ñoom ñooy mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo xew ci ci suuf si nii ne maanaam malaaka yi nekk ci asamaan bu njëkk bi daf ci am mbooloo mu bare bare boo xamante ne seen kilifa Euh, maanaam kilifa yu malaayika yi ruux yooyu moom maanaam Ismaayil la tudd salaam mais maam Adama alayhi salaam moom moo nekk foofu Adama alayhi salaam am na ku ku ku kiwul micro nag am na ku tëjul micro maam Adama alayhi salaatu wassalaam moom moo nekk ci mala mara ci euh, asamaan su njëkk si. Euh, moom mooy ruuxu adduna bi univers bi maanaam loolu moom moo tax fii ci suuf tamit moom mooy ki nga xamante ne maanaam euh, doomu aadama su fekkul woon ne maam maam aadama alayhi salaam dafa nekkoon ci asamaan bu njëkk bi kon suuf si ah kon euh, dund du fi mën a am maanaam boo gisee dund mën a am ci kaw suuf si ñu ne c'est parce que asamaan su njëkk si moom foofu la maam aadama nekk alayhi salaatu wassalaam te moom mi nga xam ne moom mooy ruuxu doomu maanaam mooy ruuxu univers bi ruuxu existence bi maanaam maanaam en tant koo xam ne dafa taxawee jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy comme li Jawharatul Kamal di wax wa nuurul akwaan mutakawwinatul aadami yi saahibil haqqi rabbaani nga xam ne moom mooy leer gi nga xamante ne moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy leeru mboolem nekkitif yi ak lu mbir mën a nekkee moom mi nga xamante ne ko jóg aadama yi maanaam aadama la alayhi maanaam sayyidna Adama alayhi salaam ci zahir moom moo taxawee yonent bi sallallahu alayhi salaam ci zahir moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala xamal ko mboolem tur yi ne malaaka yi nañ ko sujootal waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy bi nga xam ne moo nekk ci moom ba tax loolay am moom mooy ruux bi nga xamante ne moom la ñu wol ci moom. loolu nag moo tax muy rek mooy mu nekk ruuxu existence bi moo tax doomu aadama saa yu nekkatul ci adduna bi rek borom bi subhaanahu wa ta'ala day tukkal adduna maanaam tukki na. maanaam mooy doomu aadama moo amatul ci kaw suuf rek bis bu fi doomu aadama am continuer di am maanaam suuf si adduna euh, bi du tukki léegi nag bi nga xamante ne kon maanaam ruux yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekk masalan euh, ruux yooyu tey bu borom subhaanahu wa ta'aala nammee amal benn concept wala benn mbir bu mën a doon ci kaw suuf kenn ci malaaka yooyu lay yebal maanaam moom mooy ruuxu concept boobu mooy ruuxu mbir moomu ce qui veut dire que ni mbir moomu su amatul malaaka boobu day daal di wëlbatiku nekkaat ci asamaan si asamaan su njëkk si di continuer di jaamu yàlla waaye ñoom buñ nekkee ci asamaan su njëkk si ci cosaan ñoom ruux mu arwaax mu jarrada la ñuy doon maanaam mooy ruux yoo xamante ne amul jëmm du ko gu ko maanaam gu ci taxaw mais par contre su wàccee ci kaw suuf ba représenter benn concept euh, buñ demee ba concept boobu amatul malaayika boobu dootu fi nekkati day daal di yéegaat nekkaat ci asamaan si boobaa jëmm ji nga xam ne moom la incarné woon loolu ci alamu xëy bi jëmm jooju noonu maanaam euh, moom du mën a soppeeku nekkaat beneen jëmm maanaam nga gis ne kon ñoom noonu lañ mel maanaam c'est euh, kii di kii di euh, Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam maanaam fii ci àdduna mën na soppeeku jël ay jëmm yu bëree bëri mais sauf que bu demee ci asamaan wala boog ci alamu maanaam monde malaaka yi munul jël foofu jëmm beneen malaaka bu mel ni moom euh, léegi nag foofu lay wax ne euh, maanaam wala boog bokk na ci li ñu waxoon li ñu tamit ci jeexitalu jotaay bi weesu mooy ne doomu aadama maanaam malaaka moo tax moom moom moo gën doomu aadama maanaam malaaka moo ko malaaka yi ñoom duñ mooy yàlla comme ni alquran wax laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun ñoom duñ mooy yàlla mukk ci li nga xamante ne moom la leen di digal te mboolem li mu leen wax ñoom dinañ ko def naka noonu malaaka yi duñu nekk maanaam euh, comme ni xadis qudsi bi wax fa comme li Sayyid Muhiddin ibn Arabi radiyallahu anhu wax nee na euh, te boobu te Sayyid al-Harazim euh, radiyallahu anhu indi na ko an Jawahirul Maani ci maanaam bi leeral masala boobu ndax Sayyid Ali Harazim kii Sey Sey Sey Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu dafa laajte Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa gént Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko ne ko malaaka parce que borom xooxoy dañ cee wuute wuute yu bare bare mu ne ko malaaka ak nit doomu aadama kan moo gën mu ne ko malaaka moom moo gën a gën a mat mu ne ko loolu ban dalil laa ci mën a am ku ma laaj ne lan mooy dalil bi wane ne malaaka moo gën lan laa koy wax mu ne ko wax xadis kudusi bi nga xam ne man maa ko wax neen ne borom bi subhaanahu wa taala dafa ne eh, inda zanne abdi bi man maa ngi sama njortal jaam maam ci xadis boobu nag maanaam bi am ci man maam ci xadis boobu nag daf cee wax ne wa wa in zakarani fii mala maanaam loolu nag moom mooy kon dalil bi nga xamante ne moom mooy wane Euh, kon malayka moom moo gën euh, maanaam doomu doomu aadama waaye nag nit nag moom moo gën a mat maanaam nit moom moo gën a mat ndax nit moom mooy euh, moo yor maanaam moom borom subhaanahu def mu nekk administrateur univers bi nit moom mooy ki nga xamante ne borom subhaanahu wa daf ko yëkkati ci kaw mboolem yeneen mbindeef mindefi moom mooy euh, ki nga xamante ne maanaam day mën a day ba yegg ba nekk maanaam ba romb malaaka yi loolu mooy euh, wala qad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim mu ne waaye summa radadnaahu asfala saafiliin euh, ne doomu aadama dañ ko bind ñi ngi ñaan ñi coupéwul gul seen micro ñu ñu ñu ñu jàpp allah Euh, dañoo bind doomu aadama euh, ci taxaw maanaam taxawaay ak melaw yi nga xam te ne moom mooy bi gën a mat maanaam moom mooy doomu aadama moom moo war a moom maam bi gën a rafet moom mooy gën a rafet moo gën a mat waaye nag summa radadnaahu asfala saafilina topp nag ñu daal di koy delloo ba mu gën a ci ñi gën a suufe maanaam loolu moom mooy asfala saafilina moom moo tax doomu aadama di dem ba nga xamante ne borom bi subhaanahu wax na ne ñenn ñi sax mu tudde leen nag ulaa'ika kal an'aami bal a adall mu ne ñooñu day ñoom comme njaay maanaam comme jur gi lañ mel waaye ñoom sax ñoo yées am ñoo gën a sànku jur gi maanaam nit dana mën a dem ba nga xamante ne dana raw malaaka yi waaye mën naa dem ba nga xamante ne moom mooy yées maanaam moom mooy yées ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy ñooy jur gi mala gi kon loolu yëpp euh, day tegtale ni nga xamante ne noonu euh, la doomu aadama maanaam diggante bi nga xamante ne moom la mën a am ak malaaka yi léegi moom mu ne radiyallahu mu ne waqat dëgg-dëgg naa gis nañ man koo xamante ne la wóññeel na ko quwwatu tamassuli melok me maanaam di euh, di def tamassul maanaam mooy di jël di représenter wu minal bashari ci biir nit ñi nga xam ne day feeñ fil bashari ci biir nit ñi fii suurati basharin ci melow benn nit aaxar keneen xayra suuratihi bu bokkut ak maanaam moom mooy jëmmam meloom fa yazharu muy feeñ zaydun maanaam ku tudd zayd fi masalan fii suurati amrin muy feeñ ci melow amr maanaam loolu day am mooy ah, zayd ak amr mooy comme li li wolof yi di wax Samba ak euh, Demba euh, moom la tubaab yi di wax Jean ak Paul maanaam arab yi ñoom Zayd ak Amr la ñuy wax maanaam masalan tey euh, koo xamante ne Zay euh, ki la Zayd léeg-léeg mu feeñ yor jëmmi Amr masalan loolu day am ci nit ñi maanaam nit koo xam ne day soppiku yor benen jëmmi beneen doomu aadama nit alors que malaaka du def loolu maanaam malaaka loolu mën na ko def pas ci biir monde malaaka yi mais ci biir yeneen beneen monde mooy suñu monde bii nga xam ne. mooy euh, alamu shahada mooy adduna bi nga xamante ne mooy adduna yi ñuy jàkkaar lool maanaam yi nga xamante ne dañ koy mën di daj maanaam le monde tangible le monde palpable euh, mu ne waaye walaysa te déet lil malaki ñeel malaka bi zalika loola fii aalamil ghaybi ci adduna yi kumpa maanaam mondo bi nga xam ne moom mooy monde euh, mondo malaka yi monde gi mu ne wakamaate kem ni nga xamante ne zahara maanaam lii tamit beneen mbir la buy wane ne maanaam bu ñu xoolee xadis yi ñu romboon yëpp daf ñuy wan ne aalamul xayb ku ci nekk mën ngaa feeñ ci aalamu shahada maanaam mën ngaa feeñ ci adduna bi nga xam ne mooy adduna yi euh, bi ñuy bi ñuy seede mooy le monde euh, tangible maanaam tey c'est pas parce que mindeef dafa nekk ci adduna bi nga xam ne addunay kumpa la que ni mënta feeñ ci adduna bi nga xamante ne mooy adduna bii ñuy def di ko laal la lu tax parce que sa euh, malaaka yi alayhim salaatu wassalaam pourtant ci beneen adduna bi lañ bokk mais dañuy feeñ léeg-léeg ci suñu adduna bii nii loolu mooy wane ni kon loolu mën naa ne euh, bokk na ci li ñu leeraloon maanaam ci euh, liñ doon indi xataa dalilun aqli kese maanaam dalil tegtal boo xam ne ci xel rek lay aju jarul sax xam-xam bu xóot maanaam buy tegtale ne e dëgg-dëgg ne léeg-léeg nit mën nay gis loo xamante ne ci beneen adduna bi la bokk maanaam mu nekk par exemple loo xam ne day xew bar sax loo xamante ne day xew ci adduna yi nga xam ne xay xayb la ajjana safara ak yeneen ak yeneen te mu ngi ci suñu adduna bi loolu mën naa nekk li sax mu mën a nekk moom mooy ne atte bi nga xamante ne moom lañu ko jox moom lañ jox mbir mi mooy maadaama ne ñoom ñi ñoo bokk li leen régir te moom mooy aalamul xayb lañ nekk ñoom ñëpp bu fa bu maanaam bu ñu xësee ba démontrer ne am na benn élément ci adduna boobu bu mën a ñëw fii di feeñ fii mooy ne possible na beneen yeneen élément yëpp mën a am loolu ci moom maanaam mën a nekk ci moom ci ci moom mën a jóge mën a ñëw mën a ñëw fii te gisoon nañ tamit ne beneen mbir sax mën na ne mooy ku bokk ci suñu adduna bi di feeñ ci adduna boobu loolu tam mën naa ne comme ni ga xamante ne noonu lañ gisee woon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne moom maanaam te bi mu koy wax mi ngi woon fii ci suñu adduna bi ne moom képp ku génn adduna dañ ko koy présenter maanaam ci biir bàmmeelam laaj ko ndax xam nga waa ji ak lan nga wax ci waa ji bu boobaa mu ne bu fekkente ne ku gëm yàlla la aw amal mu'min awil muqin maanaam ki gëm yàlla la wala boog mu nekk ku wóolu buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam bu boobaa danaan kii haada muhammadur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kii mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye maanaam mooy ki nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moom la moo ñu jox maanaam moom moo ñu indil njub jëlee ko ci borom wa ta'aala waaye nag amal munaafiq awil murtaab maanaam amma naafeq bi wala ki nga xam ne moom day sikki sàkka kooku moom danaan kuntu asma'u an-naasa yaquluuna shay'an faqat am na benn Euh, nit ñi daan naa dégg ñu am lu ñu daan wax maka daan wax comme ñoom waaye léegi nii dama ka fàtte maanaam kon loolu mooy wane ni kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi mu bokkee ci suñu adduna bi da daan ci beneen aduna bi comme am na élément bu bokk fii ci suñu adduna bi mën a feeñ ci beneen adduna ba la nga xam ne dafa kumpa lool mooy wane ne tamit loolu mat naa nekk et que Seydina le fait que Seydina Jibril alayhi salaam ak yeneen malaaka yi daan mën di jóge ci seen alamul ghayb di dugg si suñ si alamul shahada ba pare mën a jugewaat ci alamu shahada delluwaat ci alamul xay bi yooyu yëpp maanaam mooy wane ne kon ñaari adduna yi maanaam benn élément mën na dugg ne delluwaat feneen fi yooyu yëpp kon mën naa jàppandi euh, doomu aadama nag euh, ñi ñi ñi ñi ñi fayul seen micro nañ ñu ñu jàppale ñu ci incha euh, léegi. kon ñu gis ne euh, kon ma maanaam euh, malaaka loolu mën na mën mën mën na koy def comme ni wax maanaam nit nit am na capacité yooyu noonu mais sauf que nit ñi am capacité yooyu nag bariwuñ ci biir nit ñi maanaam ñooñu ak ñenn la ci akaabiru aarifiina yi ñoom la borom subhaanahu may may loolu mais ala kulli nit li mu mën foofu malaaka mënu ko ndax nit li mu mën moom mooy mën na jël forme beneen moroomu nitam te malaaka mënul jël beneen forom forme maanaam moromu malaykam maanaam foofu rek da ngay gisaat tamit ne nit kon moom mooy moom moo gën a mat mu ne yazharul insaan mu ne wa kama zahara kem ni nga xamante ne noonu la feeñee jibril alayhi salaam fi suuratul bashar ci jëmmi nit yazharu noonu lay feeñee tamit al insaan doomu aadama fi aalamil ghaybi ci aalamu ah, ghayb indal malaa'ikati ci malaaka yi fii suurati malakin ci benn jëmmi malaaka minal malaa'ikati ci malaaka yi ay suuratin bépp jëmm malakin boo xam ne malaaka la shaa bu ko sopp maanaam mooy kon nit non seulement mën na jël forme moroomu nitam comme moom waaye bu demee ci monde malaaka yi mën na jël foofu tamit forme malaaka bu neex ci biir malaayika yi mu ne wa ajabu min hadha bokk na ci li gën maam wa ajabu lu gën a kéemaane sax min hadha ci boobu mbir an na mooy ne ba'du rijaali lenn ci góor yàlla yi minal ci ñi nga xam ne way ay soppe lañ daxala dafa dugg ala shaykhin ci kenn ci benn sëriñ fatakallama mu wax la mu wax ak moom la woo ñeel ko ak shaykh sëriñ bi fil mahabbati ci mbëggeel maanaam ñuy wax ci mbëggeel ci ak màggaay maanaam di wax loo xamante ne day gën a tax waa ji seey ji borom bi subhaanahu wa taala waqat te dëgg-dëgg ra'aahu gis na ko ba'dul xaadirina lenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi teewe xat boo xamante ne dëgg-dëgg dafa la duggoon na ala yi ci moom fa ma zaala dañu toon zaalikal muhibbu boobu soppe yazubu di seey fii nafsi yi ci jëm jëmmi boppam xissanti lu ñuy daj min kalaamin ci sababu kaddu zaalika cheikh boobu la sëriñ ba mujj nekk ka fan tenk mi maayin ci ndox ba mujj mu mujj nekk tenk ndox fa daxala mu dugg alayhi ci mom rijaalun ay gaay ay góor fa saaluhu ñu laaj ko an zalika al muhibb ci mbiru waajooju soppe boobu ayna huwa anamu fa inna ndax ñun kat ma ra'aynaahu ñun gisuñu ko xaraja mu génn fa qaala mu ne hadha ma ndox mu ñi huwa mooy dhalika al muhibb boobu la soppe allazi bi nga xam ne bayna yaday moo nekk sama kanam fa nazaru ñu xool ilaa ma in ci ndox qalilin bu ndaw alal xasiri ci kaw eh, basan gi bayna yaday cheikh mu nekk ci kanamu sëriñ bi mu ne fanzur xoolal kayfa naka raja ala delloo ilaa aslihi ci cosaanam allazi bi nga xam te ne xuliqa moom lañ bindee min ci moom fa ya layta sha'ri ay waay aka neexoon mu ay na tilkal ajza waay ana lan mooy cër yooyu ana cër yooyu léegi maanaam lii moom daa bokk ci li gën a kii maane maanaam mais soo xamee ni doomu aadama am na capacité spirituelle di mën di métamorphosé wu maanaam di jóge ci benn état dem ci beneen état nekk leneen lu bokk am na capacité spirituelle boobu loolu boobaa mbir mi mën na la bañ a yéem trop mais bu fekkente ne mosoo am notion ci loolu maanaam mbir mi day mujj nekk mel na luy nuroog léeboon lippoon ci ci yow te justement lu mel nii dal na diggante xew na diggante Seydi Al Harazim ak euh, Seydi Ibrahim Ar-Rayahi radiyallahu anhuma euh, maanaam mbir mi mooy lan maanaam sëriñ bi dafa ñëw am kenn ci euh, maanaam di waxtaan ak kenn ci soppe yi euh, am na am na xale buy wax ci ginnaaw de est-ce que mën nañu arrêter son bi kii bi rek voilà merci euh, maanaam lii sëriñ bi def maanaam mooy da doon waxtaan ak kenn ci soppe yi sop bi deñul di maanaam muy wax ak moom ci mbëggeel maanaam sopp yàlla nii la mel bëgg yàlla mbëggeel di wax ci xaalu ahlul mahabba maanaam di wax ci ñoom nitu yàlla yu kawe yi seeni xaal waa ji affaire bi tellement que dakaa dugg mbëggeel googu ak xaalu li muy waxtaanee euh, daf koo dugg euh, ba nga xamante ne euh, waa ji dafa mujj commencé di seey maanaam di di seey di nekk ndox euh, xam nga mbëggeel ci adduna bi ñu ne maanaam nit ki bëgg dara wala am ku bëgg xam nañu léeg-léeg euh, doole gi muy def maanaam euh, ni muy mën a métamorphoser nit maanaam nit ku bëri ay principe bari lu muy bañ bëri ay kii mais ci kanamu li bëgg wala ki mu bëgg nga gis mu changer carrément maanaam changer doxalin changer melo changer mën a mën a mën a mën a soppeeku carrément. mais loolu euh, nit ñi nga xamante ne ñooy dëgg-dëgg nitu yàlla yu sopp yàlla dëgg-dëgg ba yegg ci yenn niveau yi ñoom léeg-léeg ci seen xaal am na leneen lu leen mën a dal mooy lii muy wax ni mooy lan mooy sëriñ bi da doon waxtaanee ci wàllu mbëggeel xaalu mbëggeel bi nga xamante ne moom la ko doon def di waxtaan euh, taalibe bi nga xamante ne moom dafa jeex tekk ci mbëggeel googu dem commencé seey am nag ay nit ñoo xam ne dañ ko gisoon bi muy dugg si ci biir sëriñ bi mais biñ ñëwee euh, taalibe bi tellement que dafa seey ba mujj nekk benn euh, xeetu euh, tenk ndox moo xamante ne moom ndox rek la mujjoon a soppi nekk bi mu ñëwee mu laajte mu ne waaw maanaam nit ñi biñ dugg see ne ana waa ji ñun kiñ gisoon mu dugg si parce que gisuñu ko mu génn mu daal leen di war ne leen mi ngi fii maanaam moo nekk nii ci bassin gi maanaam ndox mii moom mii la euh, moom muy wax nag loolu dafa yéeme parce que nit ki dafa dellu ba delluwaat ci cosaanam maanaam nit ki nga xamante ne mooy almuhib ki nga xam ne dafa sopp borom subhaanahu wa ta'aala sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba jeex takk ci moom maanaam day mujj dem ba nga xamante ne même bu baat même bu zahiram nekkul lu delluwaat soppeeku dellu ba mel noona maanaam jëmmum maanaam euh, euh, jëmmu Euh, jëmmam ci biir maanaam mooy son être intérieur spirituel day dem ba nga xamante ne day seey soppeeku ba delluwaat ci cosaanam maanaam moom mooy lan mooy ndox ndox mi nga xamante ne moom mooy moom lañ ko bindee mooy cosaanam maanaam mooy delluwaat ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom euh, ndox mi nga xamante ne moom lañ bindee lépp luy dund comme ni ko alxuraan wax waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin Euh, léegi mu ne waaw cër yi mu amee woon léegi maanaam partie cër yi li nga xamante ne dafa dëgëroon nekkoon loolu physique ci yaramam ci jëmmam mais loolu fan la jaar léegi muy wax ci not de bas de page bi mu ne alxubbu sopp parce que lii comme mën na jaaxal ku ne moo tax mu mu indi ci bas de page wax ju gudd joo xamante ne day leeral mbir moomu mu ne alxubbu mbëggeel sopp ala qadari tajalli maanaam euh, day euh, dem maanaam da yoy e at taxalli bok wala boog at tajalli maanaam at tajalli mooy feeñuwaay yi maanaam solo ni la borom subhaanahu wa ta'aala di feeñoo ci ay turam ak ay meloom solo ni borom subhaanahu wa ta'aala ndax dafa def tajalli zaati ci yow comme te lolu yooyu yëpp gisoon nañu ko feeñuwaay boobu maanaam loolu. lu askanoonte ak loola ci la sa di di di di réyee mbaa muy wàcce mu ne wat tajal lii te tajal lii googu boroom subhanahu wa ta'ala ni muy feeñoo mindeef gi yooyu yëpp ala qadaril ma'rifa day askanoonte aussi tamit ak xam gi nga xamante ne moom la nit ki xam yàlla wa kullu man képp koo xamante ne nag zaaba dafa seey fii haa ci wa zaharat te mu feeñ alayhi ci moom ahkaamuha ay atteem fa tilkal mahabbatu mu ne loolu moom mooy mbëggeel gi nga xam ne mooy at tabi'a mooy mbëggeel bu naturel euh, mbëggeel bu naturel dëgg dëgg dëgg moom mooy mel noonu mooy loo xamante ne da ngay dem ba nga xamante ne euh, euh, tabi'iya maanaam mooy ne dañ laa tabaxee noonu yow dañ la tabaxee mbëggeel mu ne wa mahabbatul aarifina amma mbëggeelu aarif billahi nag ñoom laa asara lool du am jeexital fi shahidi ci biti Euh, du am jeexital maanaam da ngay gis nit ki mook ñeneen ni ñi duñ soree ndax ndax lu tax mu ne fa innal ma'rifata ndax xam gi ñuy xam yàlla tam xu day day day day far asaraha ak jeexitalam li sirrin ngir mbuut moo xam ne tooti yi mooy joxe loola moo tax loola di mën a am te laa ya'rifuhu du ko xam illal aarifuuna lu dul nandite yi maanaam nandite xam ne dañooy nandee ci yàlla xam nekk ay aarif billah pire ñoom ñooy xam lii nga xamante ne moom mooy secret bi tax mais euh, affaire bi du am jeexital ci biti maanaam mbëggeel googu day nekk ci seen xol euh, loolu nag euh, bokk na ci lii tax mooy xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa dafa maanaam ku dafa am loo xam ne dañ koo jagoo mooy lan mooy ñoom yàlla lim leen di won ak lim leen di defal ci seen xol la koy def maanaam du nekk loo xamante ne souvent day matériel da gis yeneen yeneen yi alayhi salaam sax seen kéemtaan yi ñu daan def ak yëpp day nekk loo xamante ne day matériel alors que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kéemtaan bi mu def ci xeetam bi lu ci ëpp dafa nekk loo xam ne dafa spirituel naka noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ni mu nekkee ki nga xamante ne moom la yàlla jox li gënoon rëy mu gënoon a màgg gënoon a kawe maanaam raw mboolem yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam soo leen jëlee par kenn kenn waaye tamit soo leen jëlee ñoom ñëpp boo leen boole maanaam ñoom ak toq lañ ci géeju yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais ànd ak loolu yëpp yeneen bi sallallahu alayhi da daan nekk ci biir adduna bi nekk ci marché yi nekk di dox ay soxlaam nekk ci biir nit ñi di jaxasoo ak mbooloo yi maanaam yooyu yëpp daf ko daan def te terewul maanaam ci baatinam maanaam dafa nekkoon koo xamante ne yàlla rek la feesoon maanaam ànd ak ni muy kawe yëpp mais ci biti nii maanaam nit la comme yeneen nit ñi euh, naka noonu tamit saxaaba mi radiyallahu anhum ñoom it noonu lañ meloon maanaam nekkuñu woon ñoo xamante ne par exemple dañ daan nekk fii tout le temps ñuy def ay mbir yu kéemaane ak yu mel noonu parce que seen spiritualité dafa kawe woon ba nga xamante ne dañ doon occupé wu plus ci nan la ñuy def ba jottali message bi nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam indi moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce ak naka la ñuy def man occupé wu ci loolu mu ëppoon doole ci ñoom que ànd ak ne baatinu loolu li muy fees fees fees ci ñoom daanu eh, daanutoon am ay jeexitalu maanaam nga gis leen tout ñu nekk di def ay ay ay miracle ak yooyu naam léeg-léeg mu am ay miracle yu feeñee ci seen ci ñoom mais loolu nekkutoon li nga xamante ne moom mooy seen préoccupation maanaam nekkul li nga xam ne moom lañ doon def comme ñi nga xamante ne ñu njëkk ña saa yoo xamante ne maanaam nit da ci daan kéemaane wala léeg-léeg yenn nitu yàlla yi yenn niveau yi ñu toll mooy tax sax ñuy def yenn kéemaane yi parce que ñu bari bari dañoo foog ne nitu yàlla bii la gën a kawe moo la ëpp ay kéemtaan yu muy def alors que mbir mi du loolu maanaam ñi gën a kawe ñaare kéemtaan du feeñ ci seen loxo lu tax parce que ñoom seeni mbir yàlla lim leen dencal dafa gën a spirituel loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlu diwaan Euh, waa diwaanu saalixiina bi ñoom ay nit lañ ñoo xamante ne dinañ def ay kéemtaan maanaam dinañ def ay affaire wala boog dañu nekk ci tasrif bi maanaam di toppatoo mbiru adduna bi di nekk ci gérance adduna bi ñoo wala ak yu mel noonu mais ñi leen gën a kawe mooy ahlul itlaaq yi mafatihul kunuz yi ak ñooñu nga xam ne ñoo kawe waa ahlu diwaan ñooñu le maanaam ñoom kéemtaan bokkul ci seeni mbir parce seen xaal yëpp dañ koo seeyal ci bëgg yàlla ak bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo tàkk ci yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam d'ailleurs sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen kilifa yi mooy umanaa yi ñoom dañ cee boole sax bañ a nekk rek ci xaal boobu mais delluwaat comme ci xaalu saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam boole ci loolu ma bare boole ci di nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy transmettre euh, message bi kon Euh, loolu moom moo tax mu ne loolu nag mbir mi tax loola am secret la boo xam ne ñoom aarif maanaam aarif billahi kon ñoom xam nañ ko mu ne fal muhibbul aarif moo tax soppe bi nga xamante ne moom aarif billah la hayyun kuy dund la laa yamutu du de ruuxun euh, maanaam ab ruux la esprit la mujarrad boo xamante ne maanaam mooy ruuxul mujarrad mooy ruux simple noonu rek la laa amul xabaar li tabi li tabia ñeel maanaam tabia mooy nature bi bi ma ci loo yax loo xamante ne yaxmiluhu bi maa ca la nga xam ne yaxmiluhu yanu na ko minal ba ci mbëggeel maanaam mooy moom nature amul information ci mbëggeel gi nga xamante ne moom la yanu maanaam muhibbu bi nga xamante ne moom moo doon seey li tax moom mooy ne mbëggeel gi dafa nem dafa nekk loo xam ne ci nature la ci moom maanaam naturellement moom mbëggeel gi moom niñ ko tabaxee tëggee ko noonu moo tax jëmm ji sax di yëg mbëggeel googu maanaam même da gis ci zahir nii rek nit ñi ni ñuy bëggee sax du benn léeg-léeg nga gis nit koo xam ne day bëgg bëggeel goo xamante ne euh, maanaam ñëpp koy xam lu tax parce que day feeñ ci biti mi de manière exponentielle maanaam de le temps day feeñ ci biti ni mu bëggee maanaam day soxla tout le temps di ko di di di ko manifester di ko prouver di di di nekk ci xaal boo xamante ne day waree ni kii bë mbëggeelam nii la mel alors gis ko ku ko gën a bëgg fuuf mais gi day nekk loo xam ne day nëbbatu day làqatu ci biiram euh, wolof yi dañ koy lépp naan lii lii ginaar yaakaar naa la wax li li lekk ba lekk ba tax muy muy muy cuppi cuppi euh, yëkku kuy maanaam euh, lekk lekk na lu ko ëpp ba pare maanaam ne tekk toog maanaam toog benn place maanaam loolu mooy euh, wala wax ju wax ju mel noonu mais maanaam loolu mooy ne mbir mi c'est maanaam dépendrewul ci nit ki ni muy manifesté woo loolu moom moo tax ñaare ñi nekk ci xaal tout le temps maanaam nga gis léeg-léeg Euh, bu yenn affaire xew nga gis ñu xaalu maanaam yuuxu wala boog mu di di di di di jël seen loxo di ko dugal ci tàngoor wala xeet yu mel noonu maanaam nekk di daal ci ay ci ci ay xaal yu yéeme yéeme yéeme ñooñu ñi xàmmeewul dañuy foog ne ñooñu ñoo gën a kawe alors que ñi xàmmee ñoom dañuy xam ne déedéet maanaam c'est parce que ñii seen nature moo mel nii maanaam ñoom mbëggeel gi ñu amee xóotul ci spiritualité bi. et que mbëggeel gi ñu amee dafa nekk loo xamante ne dafa laal seen jëmm et que beneen bi ci des moom mooy mbëggeel gi ñu amee mënuñu ko contenir rëyul maam dafa dafa maam seen jëmm mënu ko contenir loolu moom moo tax ñuy obligé di ko manifester maanaam nga gis euh, ñu kii rek ñu yuuxu di tëb léeg-léeg sax ñen di daanu yéesi wala xeet yu mel noonu ñenn ñi di mën di jël ay ay ay maanaam lu tàng di ko naan ak yu mel noonu ñi xàmmewul nag dañuy foog ne ñooñu ñoom la seen xaal gën a kawe alors que déedéet ñi seen xal gën a kawe mooy ñi nga xamante ne weesu nañ loolu di dem te affaire bi maanaam ci biti nii du am jeexital voilà du am jeexital lu dul lu dul rectitude bi ñuy àndal maanaam njub gi ñuy àndal voilà njub gi ñuy àndal sellte gi nga xam ne moom la ñuy àndal bëgg gi nga xam ne moom lañ bëgg yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wa alihi wa loolu moom moo tax ki nga xam ne dëgg-dëgg mbëggeel boroom mbëggeel gu kawe googu la nga xam ne mahabba la maanaam kooku dafa jeex ci yàlla loolu moom moo tax moom du dee parce que dafa seey ci yàlla xubbuhu euh, mbëggeelam kooku mu ne ilahiyun ko jug yàlla la wa shawquhu tàkk-tàkk bi nga xam ne moo nekk ci xolam rabbaani ko jug borom bi la subhaanahu wa taala dafa sees dell borom bi subhaanahu wa mu ayyadun ku ñu jàppee la maanaam ku ñu dimbalee la bismihi ci turam bi nga xam ne mooy moom mooy turu yàlla boobu nga xam ne moom mooy alquddus maanaam alquddus mooy sell teg borom subhaanahu wa ta'aala nga xamante ne taxul luñ koy dindil maanaam nekkul koo xamante ne dafa am benn manquement benn wàññeeku gu mën a ne ci moom waaye tamit amul wàññ amul mat goo xamante ne ñun moom lañu maanaam mbindeef fi moom la tuddee mat maanaam yàlla melul ak mat googu maanaam dafa nekk ko xam ne dafa sori mboolem xeetuk wàññeeku yi waaye dafa sori noonu la sori mboolem xeetuk mat yi nga xam ne mooy suñu mat ñun ngir ne moom borom subhaanahu wa ta'ala dafa ëpp xelu mbindeef yi cellte euh, gu jiggi dayo goog nga xamante ne amul lenn lu lu mu takkoo d'ailleurs borom subhaanahu wa ta'ala moom la amalee mboolem adduna bi ñoom nag maanaam moo tax ci cellte originel googu ñoom ci ci ci géeju cellte googu moom lañu moom lañu naanee loolu moom moo tax borom subhaanahu wa ta'aala jàppale leen ko an ta'siiril kalaami man ta'siir yi wëllif jeexitaluk al kalaami kadduk al bu ñuy daj moo tax euh, burha mu ne burhaanu zalika lii mbir mii ñu wax nii maanaam mooy ñoom du ñu nekk nit ñoo xamante ne par exemple euh, dañuy bari lu ñuy dégg nit di warate wala nit kuy wax nga gis ñu nekk ci xaal yuuxu wala am lu leen kii déedéet maanaam dina jeexital ci ñoom mbëggeel gi day tar ci ñoom ak yu mel noonu yëpp li ñuy wax ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp day tar ci ñoom mais dañuy nekk ñoo xam ne dañuy mel ni ñu imperturbable parce que ñoom euh, lépp seen lépp yàlla la ba noppi voilà mu ne loolu nag burhaanu zalika lii feeñal loolu mooy hada hada kii allazi ki nga xamante ne zaaba dafa seey waa ji doon wax léegi xataa mbete saara mu mujj noon nekk ma an ndox law lam yakun bu fekkutoon ne za xubbin boroom mbëggeel la maakaana du nekk hada li xaaluhu xaalam kon faqat dëgg-dëgg kaana nekk na muhibban di boroom mbëggeel wala bi yazub te te seeyitoon xataa same am mbete mu dégg kalaama cheikh kaddu bi fa saara mu euh, euh, mu mu daadi euh, fuur mu fuur kaaminu hubbihi la naqatu woon ci mbëggeelam fa kaana minhu moo tax mu daal di mujj a nekk ci moom maa kaana li nekk ci moom maanaam kon moom bi mu déggee sëriñ boobu wax rek ci la mbëggeel gi fuuree ci moom maanaam moo tax xaal boobu nekk ci moom maanaam mu nekk ci moom maanaam mu mujj ba sey noonu mais sinon avant mbëggeel gi mi ngi woon ci moom te defu ko woon dara euh, fa xubbun mbëggeel nag koo xam ne laa xukma amuluk àtte loo ñeel ko fil muhibbi ci soppe bi xataa yu siirahoo mbete mu euh, yëngal ko maanaam mu fuural ko kalaamun kàdduk mutakallimun aji wax loolu xubbun mbëggeel la goo xam ne tabi'i bu naturel la maanaam bu nekk ci nature nit ki niñ ko tëggee bépp mbëggeel goo xamante ne noonu la mel rek mooy mbëggeelu nature bi la lu tax mu ne li an na tabia ndax nature yi yie mooy allati yi nga xamante ne taq taq taqbalu day nangu al istixaalatu ak soppeeku maanaam nature moom mooy nangu di soppeeku maanaam par exemple vinaigre maanaam vin moom mooy dem di soppeeku di dellu ba nekk vinaigre comme par exemple benn euh, mbir moom ngay teg nii nga teg ko ci nature bi ni muy jekki-jekki bi soppeeku ba nekk par exemple maanaam soit mu nëpp wala mu soppeeku nekk leneen wala yu mel noonu loolu nature lu nature moom moo koy def moom mooy tax loolu di mën a nekk wala isaaratu ak di fuur is ndax kat dëgg-dëgg kaana nekkoon na mawsuufan di ku melowoo bil hubbi ci mbëggeel qabla kalaami sheikhi e, lu jiitu waxu sëriñ bi walam yazub te e, seeyitoon haza zawban bi lëg sop seey allazi bi nga xam ne sayyaruhu moo ko mujj delloo ba mu nekk maa ndox ba'da ma ginnaaw ba nga xam ne kaana la nekkoon euh, azman maanaam yax wa laxman ak e ndawal wa asaban ak euh, yeneeni cër yi comme lu demee nekk ay sidit ay butit ak xeet yu mel falaw kaana bu nekkoon nag ne ilahiyul hubbi ne moom mbëggeelam ko jug buur yàlla la borom subhanahu wa ta'ala maanaam koo xamante ne mbëggeel gi c'était divin maa asarat maanaam kon du am jeexital fii ci moom kalimatul xuruf yi kaddu yi xaraf yooyu waaw waaw xam naa kooku buñ jàppale woon ci rek incha allah ah, ba baal na am na am na ku ku ku am na ku ku ku coupé wu voilà jërëjëf euh, kon euh, ginnaaw bi nga xamante ne waa dafa mujj a nekk ndox maanaam dafa nekk ndox ginnaaw ba nga xam ne nekk na ay yax ndawal ak yu mel noonu maanaam su doon gi dëgg-dëgg mbëggeelu googu nekk ci moom koju buur yàlla la kon kaddu yi kalimaatul xuruf mooy kaddu yooyu nuy xarafi duñu am ci moom duñu duñu am jeexital ci moom wala hazat rawxaaniyatuhu wala hazat te du yëngatu du rëngi-rëngi rawxaaniyatuhu li nga xam ne moom mooy koju ruux ci moom maanaam mooy spiritualité du yëngatu a a du du du ko yëngal hazihi yi nga xam ne moom mooy circonstances yi Euh, fastaxya kon bu boobaa dana am kersa ba dana dundee bokk min da'wahu ci dundam ci ci woote wam bi muy woote woo fil hubbi ci mbëggeel wa qaamate dana taxaw fi qalbihi ci xolam naarul xayaa yi maanaam euh, tàkk-tàkku kersa kon dana kersa woo dana kersa woo min da'wahu ci woote woo gi muy woote woo fil hubbi ci mbëggeel wa qaamate dana taxaw bu boobaa fi qalbihi ci xolam naarul xayaa yi tàkk-tàkku kersa fa ma te du deñ yu Eh, di ko eh, di ko soppi maanaam di ko soppi ilaa ansaara ba mu mujj doon kama kem nga xam ne xokiya noonu la noonu la ñu nettalee mbir mi falaa yalxaqu du jot du dabe kon fil ayaani ci jëmm yi wa ak toxaw yi toxu yi fil atwaaril akwaani ci eh, état bu nekk-nekk yi illaa lul saaxibul xibb Euh, boroomu mbëggeel ak tabiya yi ki nga xamante ne moom mooy mbëggeelu naturel nature bi maanaam koo xamante ne mbëggeelam daal comme ni nature bi di bëggee noonu lay bëggee wala boog maanaam jëmm yi jëmm ji ci jëmm ji lañ tabax mbëggeel gi ba ci ruuxam kooku maanaam kooku moom moom mooy mën di soppeeku wa hadha lii nag wal furqaanu moom mooy lii tàqale baynal xubbi ruuxaani ci diggante mbëggeel gi nga xam ne mbëggeelu bu spirituel la bu ruuxaani la al ilahi buy ko jug yàlla wa baynal hubbi tabi'i ak bëggeel gi nga xamante ne moom mooy mbëggeelu nature bu naturel mu ne wal xubbul ruuxaani nag mbëggeel gi nga xam ne dafa spirituel wasatun dafa nekk ci loo xam ne lu intermédiaire lu diggante la baynal xubbil ilaahi diggante mbëggeel goo xam ne nag boobu nag ko yàlla la wat tabi'i ak bu naturel bi fii maa huwa ci li nga xamante ne nekk na ko ilaahi di ko jug buur yàlla yabqaa day daal di des aynahu jëmmam wa bi maa huwa ak ci sababu li nga xamante nag huwa moom tabi'i la nekk euh, naturel yataxayyaru day soppeeku alxaalu xaalam alayhi ci moom wala yufnihi waaye du ko jeexal mam du dem ba jeexal ko fal fanaaw ndax jeexal gi abadan ba faaw min jihatil hubbi dafay jugee ci mbëggeel gi nga xam ne at tabi'i mooy bu naturel bi wa baqaa'ul ayni jeexu nekk-nekk gi maanaam jëmm ji sax gu bokk saxu jëmm-jëmm gi min jaanibil hubbi dafa jugee ci wàll gi nga xamante ne mooy ko jug mbëggeel al al ilahi buy ko jug buur yàlla subhaanahu wa ta'ala euh, maanaam lii détail maanaam euh, naka teqantal gu am solo la diggante ñaari mbëggeel yi ci biir nitu maanaam ñi nga xamante ne ñoom seen mbëggeel daf leen di yóbbee ñuy dem ba nga xamante ne dañuy nekk ci ay xaal di soppeeku léeg-léeg boo leen gisee sax nga gis ne kii dëgg-dëgg xaalam soppeeku na wala muy dem sax ba mën di seey ak yooyu kooku mbëggeel googu da li ko waral moom mooy dafa naturel ki nga xam ne nag mbëggeelam moom ko jug buur yàlla subhaanahu wa taala kooku mbëggeelam day day day dafa maanaam du am maanaam jëmmam du sax am information ci mbir yi ki nga xam ne nag mbëggeelam maanaam ruuxaani la maanaam ku ruuxam maanaam spirituel la la maanaam ci domaine boobu rek la la nekk kooku moom dina des maanaam kooku bu fekkente ne dafa dégg yenn mbir yi wala boog mu nekk ci yenn euh, xaal yi wala mu nekk ci yenn état yi maanaam kooku tamit du tax du tax jëmmam dara soppeeku ci maanaam day continuer di des léegi nag muy wax ne Jibril Seydina Jibril alayhi salaam lammaa kaana ba lammaa ba nga xam ne kaana nekk na xubbuhu mbëggeelam rawxaaniyan di ko jug ruux wa huwa ruuxun te moom ruux la lahoo boo xam ne wala hoo te ñeel na ko wajhun wàll ila tabia ci nature bi min xaysu ci anam gi nga xamante ne moom gis mi yetahoo ci la amee jëmm li annal ajsam ngir ne jëmm yi ak tabiiya nga xam ne yu naturel la alxaarijat dañu nga xam ne génn nañ anil anasir yi ci al anasir mooy éléments yi mooy les quatre éléments tak tàngoor euh, suuf ndox ak euh, ak ngelaw mooy al anasir al arbaa mooy ñeenti éléments yi laa tastaxilu maanaam loolu du soppeeku maanaam mooy laan mooy ne sayyidina Jibril alayhi salaam moom ruux la waaye am na jëm sauf que jëmmam dafa génn ñeenti éléments yi te jëmm yi nga xam ne dañoo génn ñeenti éléments yi ñoom duñ soppeeku maanaam duñu duñu duñu di soppandi bi xilaafil ajsaami wuuteeg nag jëm yi nga xamante ne ñoom al ansuriya ñoom ñooy ñoom li leen composé mooy quatre élément naturels yooyu fa innaha ñoom day tastaxilu dañuy soppeeku li annaha ndax lan an usulin dañoo jugee ci ay cosaan yoo xam ne mustaxilatu dañuy soppeeku ñoom naturellement wa tabi'i wa tabi'a waaye nag nature bi moom laa tastaxilu du soppeeku fii nafsiha ci jëmmi boppam nature du soppeekul jëmmu boppam lu tax li anna al xaqaa'iqa ndax réalité yi dëgg-dëgg yi vérité yi laa tanta laa tanqalibu duñu soppeeku ayaanuha seen jëmm yi ah maanaam seen jëmm yi duñu soppeeku réalité yi vérité yi duñu soppeeku seen jëmm réalité yi nga xamante ne dañoo sax yooyu moom duñu soppeeku li soppeeku moom mooy nature yi nature nature yi nga xamante ne euh, mam jëmm yi nga xamante ne Euh, li ko composé mooy élément naturel yi maanaam élément naturel yi ñoom ñoo ko composé maanaam dañuy wax quatre éléments yi mais quatre éléments yooyu ñoom ñooy yu basique yi mais sinon yeneen maam yooyu yëpp dafa am ay élément ci biir comme par exemple suuf dinañ ci fekk magnésium dinañ ci fekk xeer dinañ ci fekk euh, numtatu weñ fer dinañ ci fekk euh, argent dinañ ci fekk or ak yu mel noonu wala aluminium ainsi de ak calcium maanaam ndox noonu Euh, mën nañ ci fekk magnésium mën nañ ci fekk yeneen ak yeneen maanaam hydrogène oxygène ainsi de suite ci air bi par exemple wala oxygène car carbone ak yu mel noonu maanaam donc wala tàkk wala boog tàkk-tàkk bi aussi maanaam yooyu mais sinon ñeenti éléments yooyu ñoom ñooy ñeenti éléments yu mat yi yéegi yeneen éléments yi yëpp ci biir ñeenti éléments yooyu lañ nekk muy ndox tàkk-tàkk euh, suuf ak ngelaw ñeent yooyu ñoom ñooy anasirul arba al anasirul arba mooy les quatre les quatre éléments naturels donc yooyu noonu ñoom nag la possibilité soppeeku nekk ci ñoom mais koo xamante ne jëmmam te mooy jëmmu malaaka yi ñoom seen ni leen yàlla bindee ñoom ñoom du élément naturel yooyu moom moo leen composé donc loolu moom moo tax ñoom maanaam moom du du du du du soppeeku moo tax moom Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam mu ne fa fa ghashiya mu muur ala jibril sayyidina jibril alayhi salaam maanaam loolu yëpp ñëw maanaam sayyidina jibril alayhi salaam ñëw soppeeku mën a soppeeku maanaam jëmmu jooju maanaam walam yazub te seeyul aynu jawhari jismihi maanaam jëmmi aynu jëmmi jawhari subsistance u jismihi jëmmam maanaam aynu mooy entité wu subsistance u jëmmam corps physique am loolu moom moo tax soppeeku soppeekuwul maanaam mooy sayyidina Jibril alayhi salaam ànd ak mën na wàcc jël jëmmu doomu aadama mais malgré loolu mu jël jëmmi doomu aadama taxul maanaam ne bu bëggee delluwaat yor jëmmu doomu adama gi maam jëmmi malaaka bi mu yoroon lool du nekk problème ci moom nekk problème ci moom ndax mbëggeelam lan la ruuxaani la dafa spirituel maanaam esprit bi moo ko def parce que moom ci boppam esprit la mooy ruuxul amin mooy l'esprit euh, euh, curateur wala con voilà voilà le confident wala digne de confiance alayhi salaatu wassalaam euh, mu ne loolu moom moo tax seeyul kama zaaba kem ni mu seeyee saaxibul xikaaya borom kañ doon nettali léegi ndax kooku fa xashiya alayhi mbir mi da kaa muur xay xaysuma ci anam ga nga xamante ne fii nekk na noonu la nekkee min xubbi tabiiye tabia ci mbëggeelu bu naturel wa baqiyal aynu mu des nag entité bi des minhu ci moom min xaysu xubbuhu waaye ci fa nga xamante ne foofu la nekkee maanaam ci anam gi nga xam ne noonu la ne xubbuhu mbëggeelam al ilahi ko jug buur yàlla la maanaam le fait que loolu am ci moom moo tax mu delluwaat ba nekk cosaan maanaam nekk ndox parce que moom ci ndox lañ ko bindee comme doomu aadama yi ci ndox lañ leen bindee mu ne fal muhibbu ki nga xam ne dafa sopp te mbëggeelam nekk al ilahi ko jug buur yàlla ruuxun moom ruux la bilaa jismin ci lu amul jëmm wal muhibbu tabi'i ki nga xam ne moom mbëggeelam euh, naturel la kooku jismun jëmm la bilaa ruuxin bu amul ruux wal muhibbu ruuxaani ki nga xam ne moom mbëggeelam ruuxaani la bor maanaam dafa spirituel kooku zu jismin boroomu jëmm la war wax a ruux voilà loolu mooy seen différence moo tax fa laysa ñeelul lil muhibbi tabi'i ñeel aji bëgg gi nga xamante ne moom am la al unsur yi ki nga xamante ne élément naturel yi ñoo ko composé maanaam kooku mbëggeelam googu kooku a amul maanaam ruuxun ruux boo xamante ne esprit bu foor bu am doole boo xamante ne yaxfazuhu yaxfazuhu moo koy aar moo minal istixaalati ci muy mën a soppeeku fale hada lii moo tax yu assiru mu am jeexital al kalaamu kaddu gi fil mahabbati ci mbëggeel gi fil muhibbi ci boroom euh, mbëggeel gi nga xam ne astabi'i mooy bu naturalu wala yu assiru te du am jeexital fil muhibbi ci ki nga xam ne moom borom mbëggeel la bil hubbil ilahi ci euh, maanaam koo xamante ne moom mbëggeelam euh, mbëggeel gi koju buur yàlla la maanaam c'est un amour divin wayu assiru te dina am jeexital tamit ba'da ta'sirin lenn ci jeexital fil muhibbi ci ci ki nga xamante ne euh, boroom mbëggeel la bil hubbi ruhani ci koo xamante ne moom mbëggeelam dafa spirituel mooy ruux mooy amour spirituel la am ñett yi yëpp l'amour naturel l'amour divin et l'amour spirituel maanaam ñetti xeetu mbëggeel yooyu ñoom ñoo am ngir ci ci tënk ki nga xamante ne amouram dafa naturel parce que tout simplement élément yi ko composé muy élément naturel yi moom la ñu euh, tabaxewaale mbëggeelam kooku saa yu mbëggeel gi dee fuur ci jëmmam maanaam da ngay gis istixaala day mën a nekk ci moom maanaam mooy soppeeku maanaam bu boobaa nature am day daal di mën di soppeeku ki nga xamante ne tamit moom mooy boroom mbëggeel gi nga xamante ne euh, kooku ilahi la maanaam c'est un amour divin moom la amee kooku mbëggeelam amul dara dara dara dara benn effet bu mbëggeel bi mën a am ci moom maanaam kooku jamais jamais jamais mbëggeel bi am benn effet ci biti ci yaram bi alors que gi nga xamante ne son amour est spirituel maanaam mbëggeel bi moom dafa spirituel kooku dina am léeg-léeg ay effets yuy feeñee ci moom mais euh, que effets yi maanaam ñu yegg ci niveau boo xamante ne dañ koy dénaturer voilà loolu moom mooy euh, teqantal gi nga xamante ne moom moo ci nekk loolu moom mooy résumé wu li nga xam ne moom la wax bi wallahu aalam léegi mu ne fa alam xamal ne annal insaana naka doomu aadama fi hadha tariqi ci yoonu yàlla bi yotaa dañ koy jox minal quwwati ci kàttan maa loo xamante ne yazharu dana feeñee bi ci moom fii hadhihi nash'atu ci maanaam sosin wii maanaam ci adduna bi kama kem ni nga xamante ne yazharu noonu lay feeñee fi nash'atil axirati ci sos gu mujj ga mooy allaxira bu demee allaxira tamit yàlla daf koy sosaat beneen sos jox ko beneen jëmm allati bi nga xamante ne yazharu dana feeñee fiihaa foofa ala ayi suratin ci bépp melo sha bu ko soob maanaam nit ki bu nekkee fii ci adduna yàlla dafa am jëmm ju koy jox maanaam daf koy jox benn da koy sos mu créé wu mu nekk ci benn forme boo xamante ne benn jëmm joo xamante ne noonu la ko yàlla sose noonu la ko bindee mais bu demee àllaaxira tamit du jëmmi ji mooy dekkiwaat àllaaxira de yàlla foofa maanaam selon mond bi nga ne yàlla daf lay jox jëmm joo xamante ne day adapté ak monde boobu loolu moom moo tax par exemple ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk àjjana du ñu nekk àjjana ak seen jëmm ji parce que xéewal yenn àjjana jëmm ji ñu yor ñun fii attanul xéewal yooyu xéewal yi nga xam maanaam mbugal a safara tamit jëmm yi nekk fii attanuñu mbugal googu biir euh, yawmal qiyaamati tamit xew-xew yay am suñu jëmm yi attanu ko moo tax yàlla dina dekkal mbindeef yi waaye yeneeni jëmm la leen di jox yoo xamante ne day adapté ak monde boobu hmm. voilà maanaam yëpp tolloowul Euh, léegi mu ne fa inna naka hada lii fii asli mooy ci cosaanu hadihi suura ci jëmm ji nga xam ne ad dunyawiyya mooy bu adduna bi walakin waaye nag laa yasilu du jokk du yegg kullu wahidin kenn waaw bébé waaw wuy euh, euh, ma ki di wax ci téléphone bi mën na couper son mu ne kin waaye kon <laughs> laa yasilu du jokk kullu wahidin képp kenn ilaa ma'rifati ci di xam hadal asl bi la cosaan wa huwa te moom mooy kan maanaam euh, qawluhu mooy mooy te loolu mooy qawluhu waxam moom bi muy wax buur yàlla ta'ala aji kawe ji ne allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalak li ci sootu infitar mooy yàlla allazi mooy ki nga xam ne xalaqaka moo la bind fa sawwaaka te moo la yemale maanaam moo la modelé fa adalaka ba pare moo la taxawal maanaam nga daal di nga daal di jub mu ne wa haaz wa hiya te lii mooy haadihi nash'atu mooy sosin az-zahira bu feen bi summa qaala topp mu ne nag maanaam mooy ne nit ñi euh, malgré que yàlla may na leen doole maanaam daf leen a jox benn euh, forme bu ñu physique bu zahir am na yeneen forme yum mu leen may ci baatin sauf que du nit ñëpp ñoom ñoo am capacité développer seen spiritualité ba mën a yegg ci loolu loolu lay wax nii moo tax bi mu waxee ne moom yàlla moo la bind ba pare modèle la harmonieusement def la ni nga war a def mu taxawal la nga jub mu waat daal ci ciy teg ne daal di ne fii ay suuratin macha allah fii ay suuratin ci bépp jëmm macha bu ko soob ko noonu la la tege maanaam noonu la la noonu la mooy euh, Euh, noonu la composé forme bi composé moom mooy maanaam forme bu ko soob la lay composé muy sootul infitar ba tey ci juróom-ñetteelu aaya bi voilà mooy ay maanaam li muy tekki mooy hadhihi suura hadhihi nasha mooy sos gi al musawwaat bi nga xam ne moom la la tege nii yemmele la nii ba nga yemmoo al muaddala bi nga xam ne dañ koo taxawal ba mu jub bii nga xam ne dañ la kaa nii ba nga mel nii ba mu lépp baax jub qaabilatun maanaam lu mën a nangu la li jame suwar boolem boolem formé mooy lan lu ama am solo la mooy ne doomu aadama yàlla daf koo defal lu garaw mooy yàlla daf laa bind maanaam doomu aadama yow doomu aadama mooy all yàlla mooy ki nga xam ne xalaqaka dalaa bind fa sawaaka mu yemmele la maanaam daf la modeler de manière harmonieuse fa adalaka mu ajuster la maanaam mu teg la ba nga xamante ne ni nga mel mooy ni gën a parfait mais yamul ci loolu maanaam ni mu la def parce que daf laa def jëmm sa jëmm nuroog jëmmu maam aadama alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la feeñal ci mom mboolem turam yeeg meloom yi ba noppi wol ci moom ruuxam bi nga xam ne moom yàlla mooy ruuxam te kooku mooy ruuxu bi nga xam ni ci la mboolem ruux yi génnee mooy ruuxu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jël forme boobu représenter ko nekk ci kaw suuf waaye nekk ci univers bi yëpp ak ci mboolem univers yi nga nekk nga xam ne yow yaay représentant wu yàlla maa yaay xalifa mais sa dëkkuwaay ci kaw suuf la voilà euh, nga am capacité euh, ci sa zahir sa jëmm ak nim la formé ci sa mboolem partie yi la composé nga am capacité maanaam nekk maître univers bi maanaam nekk ki nga xam ne yow yaay kilifa yi univers bi mais jëmm jooju nga xamante ne moom la taxawal ci yow nga mel noonu mu la yëgal ne la fii ay suratin macha rakabak maanaam mooy jëmm la joo xamante ne am na capacité yàlla ni mu la composé da nga am capacité wu mën a accueillir mboolem yeneen forme yëpp capacité boobu doomu aadama da ka am. Euh, parce que doomu aadama mooy jëmm ji nga xamante ne mboolem maam quatre-vingt-douze éléments naturels yi existé dañoo nekk ci jëmmam maanaam moo atome yooyu existé yi forme yëpp dañoo dañoo forme bu ci jëmmam loolu doomu aadama rek ko am te xam nañu quatre-vingt-douze moom mooy Muhammad sallallahu te yooyu ñooyi yi yi yi tasaaroo ci yeneen éléments yi existé ci univers bi mais ci doomu aadama rek la dajaloo mu am capacité mën a dajale maanaam maanaam mën a mën yiir accueillir mboolem yeneen forme yëpp moo tax doomu aadama mën na soppeeku forme mu jëmm ju ko neex sauf que capacité spirituelle bi ak naka lañ koy defee loolu la ñëpp yeggul maanaam loolu la ñëpp xamul mu ne kon fa alamana moom kon borom bi xamal nañu ci aaya bi anna hadhihi nash'ata ne nii mu ñu sosee nii tuuti dafay joxe alqabul mën a nangu li ay suuratin ci bépp melo bépp jëmm boo xam ne kaanat nekk na. ne wa kadhalika naka noonu qawluhu wax bi borom bi subhaanahu wax ne ci suratul mu'minuuna aya 14 summa topp ansha'naahu ñun ñoo ko sos xalqan mu nekk beneen mbindeef aax mbind aaxar beneen mooy bi muy wax naan. doomu aadama def ko def mu nekk toq ndox après mu nekk luy lonku ginnaaw ga mu ne fatar mudra mudra boobu muy mu mel ni yàpp bu ñu bu mu mudra boobu nekk examen mu ne fa kasaw na examen laxman maanaam yàpp ndaw suux bokk suux boobu nekk maanaam nee ñu muure ko ah, ah yàq mu ne summa topp nag ansha'nahu ñu sos ko xalqan axar mu nekk beneen bind mu ba'dal faraax yi ginnaaw bi nga bi mu noppee bi mu paree min taswiyatin ci di yemmale modele suuratal insaan jëmmu doomu aadama az-zahir bu feeñ bi fa ayyana dafa ràññeetle la ñeel ko su suuratan benn jëmm mina suwar ci jëmm yi allati yi nga xamante ne fii quwwatihi nekk na ci kattanam moom doomu aadama wa tarkibihi ak ni ñu ko eh, tabaxee an yaqbalaha ci mu nangu ko maanaam doomu aadama borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam bi ko modelé defar ko ci biiru yaayam wutal ko ay yax wutal ko lépp maanaam wutul ko lépp daf koo jox maanaam daf ko ràññeekle maanaam daf kaa indiquer de manière specifique benn jëmm boo xamante ne ci plusieurs jëmm yu possible mu amoon ko la ko la la am mais mu jox ko boobu jëmm moom kese euh, Euh, maanaam détail bi muy dugg fii maanaam li tax muy développer yii mais lu lu lu ama am solo la maanaam mooy nit ki bañ a foog ne rek euh, affaire bi kii la quoi c'est dafa naturel ba nga xamante ne amul spécificité moom amul lu ko wutale ñeneen ñi c'est parce que tout simplement euh, maanaam jëmm la nii rek quoi déedéet. jëmm doomu aadama leneen la bokkul ak yeneen jëmm yi ñi yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci animaux yi ak yeneen nami bi bokkuñu du ñu non non du benn du benn ba noppi capacité spirituelle ak capacité de métamorphose ak yeneen ak yeneen yi doomu aadama am keneen amu ko leneen amu ko xattaa ba jinne amu ko jinne sax mënul soppeeku ni doomu aadama di soppeekoo malaayika sax amu ko ndax nit lii de dëgëral ne nit moo gën a mat doomu Adama borom subhaanahu wa ta'aala ko defal ci ci yu yéeme mais c'est extraordinaire dégg nga mu ne Euh, fa iza alima su xamee nag al insaanu doomu aadama bil kashfi ci kashfu al ilahi bu tukkee ci yàlla maanaam mooy wuññi dévoilement bu ko yàlla defal maanaam yëkkitil ko kiiraay yi doxoon ci digganteeg mu xam dëgg-dëgg naan la mbir mi nekk annahu naka moom kat ala aslin mi ngi ci cosaan wa xaqiqatin ak réalité boo xamante ne xaqiqa la boo xam ne taqbalu day nangu as suwar jëm yëpp forme yëpp lay mën a nangu fa yataammalu bu ko defee mu daal di mën a jëfandikoo moom fii tahsili ci jote amrun amrin mbir moo xam ne yatawassalu bihi dana ko dana ca jokkaloowee ila ma'rifatil amri ci xam mbir mi dëgg-dëgg naka la demee moo tax fa iza fataha su ko ubbilee lahoo ñeel ko fii ci mbir mooma zahara mu daal di feeñ fi alami shahadati ci addunay addunay bu fii bu shahada bi monde bi fii ay suratin ci bépp jëmm mën doon min suwari ci jëmmi aalami shahadati adduna yi bii nga xam ne mooy adduna bi bi caa bu ko soob waaye wa zahara mu mën a feeñ tamit fii aalamil xayb ci aalamil xayb bu monde kumpa bi monde euh, le le le monde des mystères wal malakuuti ak monde yi nga xam ne mooy monde yi fii ay suuratin ci bépp jëmm min suur min suwarihi ci jëmmam yi nga xam ne mën nañoo am foofu tamit saa bu ko sopp euh, lii lu réeréy la maanaam mooy doomu aadama kon bu ko yàlla dévoiler processus bi mën a jaar ba mën a jël forme bu ko neex su ko neexee mu jël forme bu mën nekk ci forme yi mën a nekk su ko neexee tey léegi léegi mu nekk jël benn formu picc dem dugg ci monde picc yi explorer monde picc yi jàngee ci ñoom xam-xam yi nga xamante ne moom la leen borom bi beral su ko neexee mu jël forme xorondom mbelentaan dugg ci monde mbelentaan yi jàng ci ñoom xam-xam yi leen yàlla xamal su ko neexee mu jël forme doomu aadama bu mel ne moom bu nekk feneen ci beneen dëkk mu ñëw feeñee ci moom ci ñi ci monde boobu su ko neexee tamit mu jël forme bu ko neex ci forme malaaka yi dem yéeg ci monde malaaka yi explorer monde boobu nekk ak ñoom day gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi bi muy rañaan formu doomu aadama la yor ba bi muy yéeg ci asamaan si ginnaaw bi la jël forme malaaka jaar ci asamaan yi ginnaaw gi ci la jël laak beneen forme boo xam ne moom moo ko jagoo maanaam daal di xotti maanaam bi mu passé eh, asamaan yi ci la xotti sidratul muntaha mu xotti ak jëmm joo xamante ne maanaam mooy ruuxam moom mooy ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne eh, lu ama ama am la sauf que nit ñi xam ne sax maanaam waxuma la ñi ko mën maanaam xam ne mbir mi nii lay demee mais ñi xam ne loolu existe na sax maanaam ñooñu dañ leen di wàññi daanaka ci ay ci ci ci ci ay baaraam maanaam vraiment lu néew a néew a néew a néew ci doomu aadama yi ñoo xam ne ñoom yàlla def na ci ñoom capacité boobu bu mel noonu ndax lan ndax ci yàlla dafa daf leen a voilé maanaam dafay dafa yiir doomu aadama yi mu ne nag xayra lu dul ne annal farqa naka liy teqale bay na naa suñu diggante ñun nit ñi. wa bayna alamal ghaybi ak ak adduna bi nga xam ne addunay kumpa la monde des mooy annal insaana mooy ne doomu aadama raw tarawhana su demee ba soppeeku nekk ruux kese esprit kese wa zahara mu feeñ li rawxaani yii na ci adduna yi ñi nga xamante ne ñoom ay esprit lañ fi alamil bi ci addunay kumpa boobu ñoom ya'rifuna danañu xam ne annahu naka kii kat jismun jëmm la boo xam ne te rawxana dafa jël jëmm ruux maanaam ñoom monde ruux bi. monde spirituel bi mooy malaaka yeeg ñooñu ak jinne yeeg yooyu ñoom tey nit ki bu soppeekoo wala monde rawxaan yi ak xuddaam yi ñoo ñëpp ay entité spirituelle lañ yoo xamante ne nit ki bu demee ba jël seen jëmm ci seen àdduna dugg fa ñoom buñ ko gisee dinañ xam ne kii ab jëmm la maanaam corps physique la boo xam ne tey dafa jël jëmmu spirituel esprit wan naasu waaye nit ñi nag ñoom fii aalami shahaadati ci adduna bii isa absaru suñu gisee ruuxan ruux boo xam ne tajassada dafa jël jërm jëmm physique laa ya'lamuna duñ xam ne annahu ni kii kat ruuxun la boo xam ne tajassada dafa jël jëmmu jëmm maanaam corps bu physique ibtidaan ci tàmbali xatta mbete yu arrafu ñu xamal leen di zalika ci loola kama kem nga xam ne qaala noonu la waxee woon moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam xiina jamono ji nga xam ne a dugg na ci moom alayhi ci moom ar ruuxul amin ruux bi nga xam ne mooy bi ñu wóolu bi mooy sayyidina jibril alayhi salaam fii suurati rajulin yor jëmmu benn waay shadidin boo xam ne aji tar la bayaadu siyaabi euh, weexaayu am shadidun ku sawaadu sha'ri euh, ñuulaayu karaw yi bi mu duggee ci ñoom nekk koo xamante ne yéreem dafa weex tàll karaw gi ñuul kukk gisuñu ci moom qaala rawi ki solo xadis bi nee na maanaam ci saxaaba yi radiyallahu anhu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu sayyidina Umar radiyallahu anhu mu ne laa ya'rifuhu xamu ko woon min naa ci ñun ahadun kenn yorul woon jeexitalu ku tukki sonnul nangam nangam comme jamono yu njëkk yi ku daan tukki ni ngay sonnee pënd ak xeet yooyu amul ba pare kenn ci ñun xam xamu ko xatta jalasa mbete mu took ila rasulillahi ñëw ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa asnada mu daal di wéeg sësale rukbatayhi ñaari euh, wóomam ila rukbatayhi ci ila rukbatayhi ci ñaari wóomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wa wada'a mu daal di kaffayhi ñaari tenkam yi ala fakhidayhi ci kaw ñaari luppam yi wa zakara mu tudd xadisu xadisu su'aalihi laaj bi nga xam ne moom la ko laaj moom sayyidina jibril alayhi salaam iyyahu yi moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam anil islaami ci l'islam wal iman ak liman lan mooy iman ak ihsan ak lan mooy ihsan rafetal wa ak alaxira maanaam saa mooy adduna bi tukki wa ma ak li nga xam ne moom la amee mina shuruti ci ay charte fa lamma faraxa ba mu noppee min su'aalihi ci laaj gi comme niñ ko gise woon bi mu laajee si yent bi sallallahu alayhi wasallam lan mooy islam mu wax ko ko ni e, maanaam mu wax ko juróomi ponk l'islam yi lan mooy iman mu wax ko juróom benn ponk iman ngëm yàlla mu wax ko lan mooy ihsan rafetal mu wax ko mooy mooy ngay jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis te xam ne yow boo ko tamit moom yàlla mi ngi lay gis mu laaj ko affaire u adduna kañ lay tukki bisum penc laaj ko lan mooy wane ne adduna mi ngi waaj a ñëw mu tontu ko ci ba mu noppee ci loola xaama dafa jóg moom waajooju dafa jógoon yan sarifu dem fa lamma xaaba ba mu fàddoo nag qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la doog a waxee lis asxaab yi saxaaba mi radiyallahu anhum atadruna ndax xam ngeen man rajulu kan mooy waaji góor gii nii est ce xamoon kan nga wa fii riwaaya am na ci riwaaya boo xam ne daf ne ruddu delloo si leen ma alayya ci man mi ar rajula waaji dem leen ngeen wuci wuci a waaji fal tumisa ñu daal di dem làmbatu ko mooy ñu dem wëri ji ko falam yajidu te dajuñu ko mooy gisuñu ko fa qaala moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni innahu jibrilu kii kat moom sayyidina jibril la alayhi salaatu wassalaam ataakum def leen dikke yuallimukum mu di xamal diinakum seen diini ji maanaam xadis boobu Euh, mi ngi wax ci note de bas de page bi mu ne rawahu muslim moom wa abu dawud wa tirmizi wa nasai wa wa ibn abi shayba wal bayhaqi wa ibn khuzayma wa ibn marwazi wal lalika'i wa ibn hibban moom fi siqat siqat wa ibn asakir fi tarixihi ah, euh, ah, euh, Baghdad dégg nga an Umar ibn al-Khattab mu jël ko Seydina Umar ibn al ta'ala anhu kon ñoom malaaka tey nit bu demee ci monde malaaka yi soppeeku ruux foofu maanaam soppeeku malaaka ndax ay ruux lañ ay esprit lañ bu boobaa malaaka yi ñoom daañ ko mën a xàmmee ñoom ci saa si dañuy xam ne kii day ab jëmm la maanaam mooy nit la bu soppeeku nekk malaaka alors que malaaka yi ñoom boo soppeekoo tey ñoom buñ soppeekoo ñëw ci biir nit ñi nit ñi duñ ko xàmmee am na tax beneen xadis bu xadis sayyidina Abu Hurayra bi Eh, radiyallahu anhu bu nekk sax imam muslim mooy bi waa ji demee seeti ji eh, seeti ji benn mbokkam ci beneen dëkk te yàlla rek tax mu seeti ji ko bi mu tasee ci ak eh, nit nit ki bi muy dellu si maanaam bi mu demee mu wax ko ko mu lu tax nga seeti ji woon ko ngir yàlla mu ne indahu ni'matun tarabbuha aw kama qala maanaam est ce que am na benn xéewal goo xamante ne moom nga fay sàmmonteel di ko jéem ful maanaam mooy est ce que yaa ngi bàyyi xel benn mbir moo xamante ne xëy na soo sàmmee diggante bi xëy na intérêt boobu noonu dina gën a baax mu ne ko déedéet mu ne ko man nag malaaka la maanaam dégg nga mu doog koo xamal ne ko moom malaaka la et que yàlla moo ko yabal ngir ngir Euh, maanaam di ko di ko bégal ci njéggal bi mu ko defal ngir sababu seeti gi mu seeti ci mbokkam boobu ngir yàlla te bëgg ko rek yàlla rek tax maanaam yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ay yeneeni xadis yuy wane ne nit maanaam nit ki malaaka bi su soppeekoo nit ki du ko xàmmee comme ni nga xamante ne ñoom noonu lañ fooge woon ne Seydina Dexyata ibn Xalifat al-Kalbi radiyallahu anhu moom lañ doon gis ndekete Seydina Jibril la alayhi salaatu wassalaam mu lu dul nag ne an na ne ba'dannaasi lenn ci nit ñi yaarifuuna ñoom dinañu xàmmee ar ruuxaani ruux bi iza tajassada bu fekkente ne dafa jël jëmm min xaarijin ci biti min ghayrihi ci keneen minan naasi ci biir nit ñi boog min jinsi ci xeetu tilka suurati boobu la jëmm allati bi nga xam ne yazharu moom la feeñee fiha ci biir ci mbir moom wa ma kullu ahadin waaye nag du képp kenn yaarifu zalika mooy xam loola Euh, maanaam mooy ne léeg-léeg am na ci malaaka yi am na ci nit ñi ñoo xamante ne bu benn esprit yi soppeekoo benn rawxaan wala benn xuddaam wala benn ruux benn wala malaaka soppeeku ñëw ci biir nit ñi maanaam so nekk jël jëmmu keneen dinañ xam ne eh, kii day kii day du saawaaja ma xamoon kii malaaka la bu jël jëmmi saawaaja maanaam yu mel noonu wala mu feeñee neneen waaye nag loolu bu ñëpp ñoo koy xam wa yufarriquuna te dinañu teqale tamit aydan ba tey bayna suurati ci diggante jëmm ar ruuxaaniyat bi nga xam ne ruux la al ma'nawiyat nga xam ne ko jug maanaa la al bi nga xam ne dafa jël jëmm wa bayna suurati ak diggante mm, jëmm al mumassila bi nga xamante ne dafa représenté wu min daaxili ci biiram bi alaamaatin ci mandarga yoo xam ne ñoom yaarifuunaha dinañ ko xàmmee maanaam mooy euh, malaka wala boog rawxaan boo xamante ne dafa jël beneen jëmm wala boog benn mbir boo xam ne spirit esprit la maanaam lu spirituel bu yore forme boo xam ne forme physique la léeg-léeg am na ci nit ñi ñoo xamante ne dinañ ko xàmmee te dinañ ko mën a tàqale sax ak diggante jëmm ji nga xam ak jëmm ji nga xamante ne moom daa soppeeku euh, maanaam daa soppeeku nekk leneen maanaam est-ce que esprit bi moo soppeeku nekk jëmm wala jëmmi bii ci boppam maanaam mbir mii ci boppam moo soppeeku nekkaat beneen jëmm loolu yëpp dinañ mën a teqale diggante boobu bi alaamaatin mais ci ay mandarga nag yoo xam ne yaarifuunaha ñoom ñoo koy xam waaye wala amatu amma gi moom amma gi mooy ñooñ moom laa taarifu zalika ñoom ñu xam loolu waaye wal malaikatu malaaka yi nag ñoom kulluhum ñoom ñëpp yaarifuuna dinañ xàmmee al insaana doomu aadama iza xana bu soppeekoo nekk ruux wa zahara te mu feeñ fiihim ci ñoom bi suurati ahadihim ci melo kenn ci kenn ci ñoom aw wala bo bi suuratin wala boog ci melo goo xam te ne gharibatun gu tumranke la lam yaraw mu boo xam ne même musuñoo gis mislaha kemam maanaam même nit ki su soppeekoo jël forme boo xamante ne ñoom malaaka yi musuñoo gis forme bu mel noonu sax ñoom malaaka yi dinañ xam ne quand même kii nit la bu daa soppeeku moo tax fa yaziduna ñoom yokku nañu ala amatil bashari ci kaw amma gi ci ci nit ñi bi hada ci loolu wa yanqasuhum waaye nag gën nañoo tuuti nit ñi an na ñoom yazharu dañuy feeñ rek fi alamihim ci seen adduna ala suwari ba'dihim ci melok lenn ci ñoom maanaam ñoom liñ gën a tuutee nit ñi maanaam li nga xam ne wàññeeku na nañ ko par rapport ak nit ñi mooy ñoom mënuñoo feeñ ci seen adduna ñoom maanaam ci melok kenn ci ñoom kamaa kem ni nga xam ne nasaru ñun moom la ñuy mën a feeñee fi aalamina ci suñu àdduna iza kaana bu nekkee la naan ne ñeel nañu haadal maqaamu boobu maqaama fii suurati jinsinaa ci melok ñoo xamante ne ñun ak ñoom ay xeet la ñoo bokk xeet fa subhaana gàcce ngàllaamaa nag alalimu ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bu mag bi nga xam ne xam na lépp alxakim mooy boroom xereñte gi te xereñay atte muqaddirul ashya ki nga xam ne mooy nattale mbir yi di ko mesurer di ko teg wal qaadiru te am sañ-sañ ak kàttan alayha ci mbir yëpp laa ilaha illa amul benn buur laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illaa ko al alim moom mi nga xam ne moom mooy boroom xam bu mat bi al qadir mooy boroom sañ-sañ bi ak kattan gu mag gu mag gi maanaam kon yi yëpp maanaam day wax ne xoolal subhaanallah ni nga xam ne noonu la boroom bi subhaanahu wa ta'ala defee mbir yi maanaam soppeeku gi xoolal ni mu doxalee mbir yi ak ni mu nattalee mbir yi ni mu def doomu aadama ba mel ko ak ni mu def maanaam ni mu ko wuutalee ak malaaka yi niñ mel maanaam ne se ci domaine bii nii maanaam domaine bii nag dafa bokk ci xam-xamu aarif yi maanaam li ci gën a xóot maanaam daf cee bokk yi nga xamante ne moom lañ gën a jagoo parce que awaam gi moom amma gi moom maanaam xamuñu lii boo moytu sax musuñu ko dégg maanaam musuñu sax am eko te non seulement musuñ ci amee ko mais yàlla tere ñuy xam naka la mbir mi di demee ba soppeeku gi mën a ne ak yii yëpp maanaam mën a am moo tax mu daal di nag bàkk yàlla maanaam yii ndax dëgg dëgg nag wax dëgg yàlla gàcca ngaalaama buur yàlla bi nga xam ne maanaam de manière pointue la defaree lii la la la melalee lii maanaam te lii nii maanaam lu lu lu yéeme la te moom mooy natt la mbiri te moom moo am sañ-sañ a kattan ci di ko def